mu ngi tuddoon abdullah ibn zeyd ibn abdi rabbi ibn thalaba al ansaari al xazraji al madani al badri abdullah la tuddoon di doomi zeyd abdullah ibn zeyd am na nag keneen beneen abdullah ibn zeyd bu siiw moom it mais bokkul ak kii kii mooy abdullah ibn mooy abdullah ibn zayd ibn aasim ko kii nag abdullah ibn zayd ibn abdi rabbi di doomi zayd boobu di doomi ku ñuy wax abdi rabbi abdi rabbi boobu di doomi Thaalaba mu bokkoon ci kojug lamsaar ci kojug waa xazraj almadani fekke woon na badar bokkoon ci ñi nga xam ne non seulement fekke woon na badar mais fekke woon na aqaba aqaba yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon daje wàllam saar fële ca Mina moom Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi ibn Tha'laba al-Ansaari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu fekke woon na ko fekke woon na aqaba waaye non seulement gis nañ ne bi mu fekkee aqaba après yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa la jóge am ak ñoom accord ñëw Madinatul Munawwara ñëw seen dëkk ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñu teeru ko gën ja teeru bu ñu mën a teeru mbindeef mooma moom ñoom saxaaba yooyu di waa ahlul madina eh, dalal ko comme ni ñu ko gisee dalal gu rafet ubbil leen seeni xol laata ñu leen di ubbil seeni kër eh, ñoom muhaajiruna yi ñoom abdullah ibn zayd bi ci la woon waaye ci première année bi mooy ki nga xam ne moom moo gis nodd bi nodd moom moo ko gis comme ni mu ñëwee ci xadiis yi waa asxaabu sunan yi radiyallahu taala anhum bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam daal di dajale saxaaba yi dajaloo di ci waxtaan comme ni ñëwee ci saxi imaamul Buxaari euh, euh, ak saxi imaam Muslim keneen dañ ci toogoon di ci wax ñii ne nañ jël cloche ñii ne déedéet nañ cloche wu chrétiens ñii ne nañ jël buuq muy corne yi nga xam ne trompette yi nga xam ne juif yi ci lañ doon ëf ngir wan na seen julli jot na biñ joxee loolu euh, Seydina Omar ne ndax buñ wax kenn mu jóg nodd ne kook liñ doon wax moo doon da doon yonent ma lay saar sàmm Seydina bi jógal mu jóg ne liñ doon wax mooy asalaatu jaami'a ginnaaw loolu Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi bi mu gisee lool mu dem mbir mu préoccupé ko lool le fait amuñu nan la ñuy nodde amuñu boog lan la woote ngir julli bu julli jotee dañ doon ñëw rek ñu dajaloo noonu yatahayyaruna nag di dajaloo bu jotee ñu dajaloo julli mais amul woon dara luñ naan comme nodd leen ñëw leen du nodd ku ko dégg xam ne julli jot na mu préoccupé ko mu dem tëdd nelaw bi mu nelawee mu daal di gis benn waay bu sol ñaari yére yu vert jàngal ko nodd ne ko mu gis ko mu yor cloche mu ne ko yaa Abdallah doo ñu àll cloche bi dooma cloche bi da koy jaayam mu ne ko loo koy doyee mu ne ko ngir woote ci julli mu ne ko ndax duma la wax lu gën lool après mu ne ko la mu ne ko ndax duma la jàngal lu gën lool mu ne ko la la mu ne ko booy julli booy julli jotee da ngay wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaah hayya ala salaah hayya ala al falaah hayya ala al falaah illa allah nee ma yeewu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne innahaa la ru'yaa haqq insha allah lii de géntul dëgg la insha allah mu ne ko nag demal ci Bilaal nga jógala Bilaal nga wax ko ndax moo la gën a yëkkatiku baax gin la koo neex la wax moo doon Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi moom xadiis bii nii mooy li nga xam ne moo wér ci xadiisam xadiis yu tuuti la am bii mooy bi ci gën siiw te mooy bi nga xamante ne mooy bi nga xam ne ci dëgg-dëgg mooy bi nga xamante ne mooy bi wéer ci ay xadiisam moom Seydina Abdullah ibn Zayd ibn ginnaaw loolu fekke na Badar moo tax ci ci yoon al Badri al Badri fekke woon na ghazwatu Badrin moom bokkoon nag ci saxaaba yi nga xam ne yu mag yi ci wàll ansaar ci la bokkoon moom Seydina min saadati ci ansaar ci la bokkoon ak saxaabaay ci bi alayhi salaatu wassalaam moom Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi moom nag wax naa la xadiisam bariwul taabiin yi jële ci moom it bariwul ñoom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ak Muhammad di doomam Euh, di doomam moom ibn abdillah ibn zayd ibn abdi rabbi moom nag mu ngi génn àddina ci l'an 32 ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génne àddina muy ci xilaafa kan l'an 32 kan moo ne woon xalifa kan moo ne woon xalifa l'an 32 loolu mooy léegi buñ ko waxee rek war nañ ko xam ndax liñ fi wax ni génn àddina jamono jooju ci l'an 32 bari naa gisoon nañu fi ñu bari ñoom Seydina e, Abdullah ibn Mas'ud ñoom Seydina e, Kële Abdurrahman ibn ci jamono yooyu mooy année trente yooyu ginnaaw gàddaay yonent mi alayhi salaatu wassalaam ñi gàn ñi génnoon na ñoom Seydina Abu Zar ak ñooñu ñooñu ñooñu ñëpp Seydina Othman ci année trente yi l'an trente cinq Seydina Kële euh, euh, ki juddu gaañu quarante jours après Seydina Othman Xudayfa euh, radiyallahu anhu ak ñooñu kon l'an trente-deux ci xilaafa Seydina Usmaan ibn Affan al moom ci la génne àddina ci l'an 32 gis nga moom tarjamaam ni mu gàtte moom Seydina euh, euh, euh, Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi moom nag jëfam jooju nga xam ne xoolal nodd bari na ci ci ci ci ci kii bi ñoom tudd léegi pour wan la yaafuus yi nga xam ne moom la ñu ci xam-xamu diine te nag loolu c'est révélateur day révéler que ne noon la ñu yaafuuse tamit ci suñu wàllu àddina xam-xamu àddina te wax naa la xam-xamu diine mooy xam-xamu àddina ak àllaaxira kenn mënu a tàqale te waxoon naa la ne xam-xam profane amul ci l'islam les sciences ça mène à Allah jàng moo fi jàng ça mène à Allah waaye ndeyu xam-xam yi nag mooy xam-xamu diine mooy alxuraan mooy xadiis yonent mi alayhi salaatu wasalaam euh, pour war ak histoire ñu mel noonu yaafus ju ñu yaafus ñun léegi suñu jamono euh, lii nii histoire noddu fan la jóge ñu bari xamuñu ko ñu bari ci jullit ñi jëlal na def micro trottoir nga laaj leen nodd nan la demee kañ lañ ko yoonal ak nan la demee ci ban contexte ak kan moo ko gént kan moo ko gént kan kan mooy Abdullah ibn Zayd bii ak a ñu xam leen ak a neexoon ñu xam leen lan lañu suñu borom dimbali euh, ñu xam leen du rek xamu euh, anecdotique ak affaire léeboon léppoon mais ñu xool ñoom ni ñu meloon li leen l'islam jaraloon ba xoolal mu gis yonent bi sa salaatu wasallam nekk ci préoccupation xam naka la ñuy def mooy ut naka ak saxaaba mi nan la ñuy def ngir woote ci julli loolu tax i bi bihi mu préoccupé ko ba bam demee suñu borom daal di koy ubbil lool ndax kat man lam yahtam bi umuril muslimin fa laysa minna yonent bi alayhi salaatu nee na képp koo xam ne du préoccupé ci li nga xam ne mooy mbiru jullit ñi kooku na ko leer ne bokkul ci ñun moom nag mu préoccupé wu ci lool ba suñu boroom daal di def nodd mu jaar ci li nga xamante ne mooy moom di Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi mu ñëw yonent bi alayhi salaam daal di ko du noddal du gént gi noom kese rek moo ko nekk mais le fait que yonent bi alayhi ko ne loolu foofu ci la nekk li nga xam ne yoon la ñu yoonal ko ci l'islam waaye tamit dañ ciy gise ru'yal mu'min waaw akbar géntug boroom boroom ki nga xam ne boroom gëm la nga xamante ni nii nii waana surtout mu jug jamono muy wax lu muy gént lu dul noonu ñu baax ni bushral mu'min nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam loolu la ko tuddee gént gu baax boo xam ne moo xam da koy gént wala ñu géntal ko ndax gént dafa am solo ci lislaam moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam dafa bari woon na loo xam ne masoon a xëy julli fajar ba bara doon toog ñu def seen ku nekk seen azkar yi ñuy def après mu toog ak saxaaba yi radiyallahu anhum di leen laaj kan moo gént bii kan moo gént dara te gisoon nañ ci gis nañ ci yu bari gént yi nga xam ne moom la géntoon doon ko wax moom alayhi salaatu wassalaam saxaaba yi radiyallahu tamit di nettali seeni gént mu leen koy firil kon ñu gis importance su gént kon kooku mooy Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Rabbi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu